Muhammad Bashar Bundar Gundar mooy Muhammad Jaafar <laughs> kon mu ne ñoom ñaar kon ñoom ñaar ñu ne euh, haddathana nettal nañu mu ne haddathana Shu'ba baay jiitlim la gis nga kon Shu'ba fële moo nekkaat nii mooy pivot bi moom hadis bi ci moom la jaar mooy madaarul xadiis moom Shu'batu ibn al-Hajjaaj wax nañ ko sànq ibn Ward al-Ataki Abu Bistaam amiirul mu'miniina fil xadiis qaala an al-Mughiira ibn an-Nu'maan mu jëlee ci al-Mughiira ibn an-Nu'maan an-Nakha'i al-Kuufi rahmatullahi alayhi an Sa'iid ibn Jubayr moo ko jëlee ci Sa'iid ibn Jubayr ibn Hishaam Abu Muhammad ñu ne am ñu ne Abu Abdillah al-Asadi al mawlaahum al-Kuufi al-Asadi hmm? rahmatullahi alayhi an ibni abbasin moo ko jëli ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma mu ne qaal qaama fiina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xatiban bi maw'iza fa qaal ya ayyuha nnaas innakum tuhsharuuna ila allahi hufaatan urata ah innakum mahshuruuna lañ am fële ci eh, Riyaadu Saalihiin innakum tuhsharuuna ila allahi ubadan uratan ghurla kama bada'naa awwala khalqin nu'iiduhu wa'dan 'alaynaa innaa kunnaa faa'iliin alaa wa inna awwala al-khalaa'iqi yuksaa yawma al-qiyaamati ibraahiimu 'alayhi salaam alaa wa innahu sayujaa'u birijaalin min ummatii fayu'khadhu bihim dhaata shimaal fa aquulu yaa rabbi ashaabii fa yuqaalu innaka laa tadrii maa ahdathuu ba'dak wa aqulu kamaa qaala al-'abdu as-saalih wa kuntu 'alayhim shahiidan maa dumtu fiihim falammaa tawaffaytanii kunta anta ar-raqiiba 'alayhim wa anta 'alaa kulli shay'in shahiid wa anta 'alaa kulli shay'in shahiid in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim qaal fa yuqaalu lii innahum lam yazaaluu murtaddiina alaa a'qaabihim alaa a'qaabihim mundu faaraqtahum voilà nii la ko al imaam gis nga bii nii mooy dëgg-dëgg yii nii bii mooy li nga xam ne moom moo gën a jegeli al imaamul Nawawi indi bi ah, rahmatullahi alayhi léegi euh, léegi commencé woon nañ euh, ci hadis bi parce que ma hésité est-ce que dugg yem ni ba bii ni ñëw ñu dugg léegi ci leeral bi waaye walla wala nañ jël benn mbir <laughs> nañ jël dong ma ne la laa wax benn benn boo xam ne insha allah moom loolu kese la xool mooy nañ ko tàmbali bii di ñëw insha allah ñu àggale ko parce que sinon dañuy déborder temps yi moom gis naa ne affaire yi <laughs> une heure et moo tax dama koy dagg daggee ay ay côté trent minutes wala ay vingt sept minutes ay yu mel noonu ah <laughs> a <laughs> naa li ngay yàlla baax na kon al an ibni abbasin radiallahu taala anhuma mu ne annahu qaal qaama fii na rasulullah li ma la doon wax sànq nañ jeexal lool kese ma leeral la affaire boobu li tax nga naan ma loo loo ciy sulu ña lu ci ne ma ne la bi ma naan la yonent dane qaama fii na sayyidina abdullah ibn abbas radiallahu anhuma mu ne yonent bale saa saam dafa taxaw suñu biir bi mawida ci benn xutba benn da doon da leen doon xutba daal ci benn waaraate fa qaala ya ayyuhan nas waxoon naa lii rek xaama fii naa lool lay wane ne moom mii da koo fekke nga ne ma waa loo ci ma ne la parce que <laughs> boroom xam-xam yi dañuy wute est-ce que Mawlana Abbas comme que tout tànk la woon jamono yonent bi alayhi salaam nekkul woon mag noonu moom yonent bi alayhi salaam bi muy waaj a génn àddina da doon door a majeur euh, bi muy waaj a génn àddina doon door a majeur waaw wa qad nahastu al <laughs> hein wala <laughs> 13 ans amoon léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim moo tax dañuy soxla di préciser lii nii yone eh, Ibn Abbas da koo déggal boppam ni compté naan waaw bii bokk na ci nga xam ne moom da c'est sûr que moo ko dégg yenn yi nag ndax yu bari yu muy nettali ay mursal la mooy ci saxaaba yi da koy jële mais eh, en général lu yu bari du wax ne eh, ci ñoom lu ko jële naan yonent way sa saam nee na mais loolu dëgër na loolu loolu ci wàllu xam-xamu xadiis loolu grawul waaw saxaaba Euh, euh, borom boo leen dërëm waaw te borom bi nee na inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin borom bi nee na man du ma gërëm ay nit ñoo xam ne ay génn topp leen kon ñoom fisq da leen a sori fële xamuñu ko amuñu ko waaw borom bi moo leen sellal ñoom dañoo Ibn Abbas wóor na Malik ibn al-Huwayrisi wóor na ah? Jaabir ibn Abdillah wóor na ah Amr Abasa wóor na Tufayl ibn Amr wóor Abu Kabshan al-Anmari wóor na loolu soxlawuñu ko fay day fay exprès yoo xam ne <laughs> bàyyi wul leen di dégg sëy naa Jaabir moom bëri koy dégg nee na waaye Abu Kabshan al-Anmari moom <laughs> boyagul ci nopp yi <laughs> moo taxit dañuy. mooy yi jël nga xam ne ci yi ñi nga xam ne saxaaba du Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar ak Seydina Usmaan ak Ali kese <laughs> radiyallahu anhu déedéet am na ñeneen <laughs> waaw bu ko defee xam ñeneen xam bu baax lu baax la <laughs> voilà mooy ñooñ soxlawuñ ñu naan kii wér kii wa ko wéral Hibbaan sax imaamul Buxaari imam Ahmad imam Yahya ibn Ma'in ah imam Ali ibn al-Madini imaamu Maalik imaamu sàngam nee nañu wér na déet soxlawuñu loolu yàlla leen wér yàlla ni ñoom wér nañ jeex na moo leen moo leen teg ne radiyallahu anhum war a borom bi nee na maa leen gërëm ñoom ñu gërëm li leen borom bi teg ak lim leen def te borom bi nee na man du ma gërëm ay kàccoor waaw waaw ñoo nekk ci njom moxtal wuur ndax ci bi ta'dili rabbil alamin waaw kon ñoom bu ñu ñëwee ci kenn. surtout rawatina ci saxaaba loolu ñu tudd turam ak moo tax xadiis boo gis euh, euh, ci suuf la xool saxaaba bi moom nee lañ koy tege moom bokkul mais ñi ñi ko jële ci moom ni ci suuf ñoon il faut ñu xool leen est-ce que gars yi wóor nañu waaw est seeni wax jar naa ndàq ganaar wala déet waaw waaw dañ koy seet saxaaba bi nag moom bu dee jëlee na ci yonent waaye saa saa wax ko noonu mooy loolu wér na que ça soit moom moo ko déggal boppam walla koo jëlee ci intermédiaire voilà <laughs> moo tax hadis boo dégg yaa wa an rajulin sahiba an-nabiyya wala sahiba rasulallah sallallahu la wa sallam hadis bi ñu ngi koy jëlee ci benn góor boo xam ne dafa dund ak yonent waaye saa àndandoom la woon hadis boobu wér na waaw soxlawuñ parce que ñu wax turam ak ñu ñàkk wax benn la. li am solo kay dañu xool ci suuf bu dee ci suuf wér na wér na bu dee ci suuf wérul wérul waaw mu bu ne ko wax radiyallahu anhu dañuy xool ñi ci suuf la ñuy xool bu dee ñi ci suuf wér nañ càllale ba ci moom hadith bu wér bu dee ñi ci suuf am na ku wérul wala ñoom wérul mooy hadith bu wérul moom an rajulin benn lay doon koo <laughs> jëlee leen ci benn góor léegi nag euh, borom xam-xam yi dañuy soxla. kon Mawlana Ibn Abbas hadis ndax daa ci al-muksirun ñi ëpp ñi ñu soroo hadis comme Suyuti wax wal-muksiruna min riwaayati al-athar Abu Hurayratin yalihi Ibn Umar wa Anasun wal-bahru kal-khudri wa Jaabirun wa zawjatu an-nabiy mu ne wal-muksiruna ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu soroo ay hadis soroo ay milliers de hadis bi ñooñu jël ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci saxaaba yi ñi la Abu Hurayra moom la njëkk a cité mooy ki njëkk yali ibnu Umar Seydina Abdullah ibnu Umar ah topp ci ah wa Jaabir wa Anas Seydina Anas wa Jaabir Seydina Jaabir wal bahru wala wal habru kal Xudri yi mooy al bahru mooy mawlaana Ibnu Abbaas kal Xudri ak Seydina Abu Saïd al Xudri wa jaabirun wa zawjatu nabi ak sayyid anas sayna anas soxna sayna jaabir ak sayyidatu aisha muy zawjatu nabi muy soxna yenente bi salawatullahi wa salaamu alayhi wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah moom nga xam bokk ñu ëpp lu ñu solo te gone la woon mais hadisam yu ëpp ci yooyu nag mooy lan mooy ne yu bari ci par intermédiaire yeneen saxaaba lañ ko jëlee loolu moom la ko jëlee moom Ibn Abbas moo tax ñuy soxla boroom xam-xam yi li yittewoo buñ waxee léeg-léeg bi hadis Mawlana Ibn Abbas ñuy xool ne waa bii moom ci la parce que bii da ne qaama fiina waaw yonent bi alayhi salaam am na ci benn riwaaya hadis bi imaamul Buxaari Buxaari rahimahullah mi tamit kitaabu riqaaq baabu kayfa al-hashr dana haddathana Ali mooy ibn al-Madini sëriñam bu siiw bi ah <laughs> hayatul waadi <laughs> rahmatullahi kii ak réyooni mbir imaamul Buxaari nee na man duma wàcc sama bopp ci kanamu kenn ku dut kii nii ñu wax ko ko mu ne bàyyi leen wax jooju Muhammad ibn Ismaayil masula gis ku mel ni moom te waxoon nañ la Qutayba ibn Sa'id beneen sëriñam bala waxoon ci moom jataayoon nag nitu yàlla yi jataayoo jaamukatu yàlla yi boroom xam-xam yi gaa yi dëddukat yi ñu <laughs> dëddu àddina nit ñu sell yi ñi dégg diine dégg fiqh yooyu ñépp jadaayoon ak ñoom te waxoon naa la xam na ñoom imaamu Shafi'i imaamu Malik moom sëriñam lool imaamu Shafi'i ñoom ñoo bokkoon nekk mbokku mbokku daaraam la woon xam na ñoom Sufyaan yi xam na leen ak ñeneen ak ñeneen ñoom yi ak Awzaa'i yo bi rahmatullah mu ne waaye ñi ma masa dajeel ñi ma masa jotaayul ñun ñépp ba ma ràññee ba léegi masumaa jataayoog nit masumaa gis nit ku mel ni Muhammad ibn Muhammad ibn Ismaïl di al-Bukhari te kat taalibeem la kii wax loolu moo doon sëriñam mu ne sama taalibe bii waxul sax sama taalibe non mooy man maa ko waxe doon ngir mu la yar waaw comme quoi nga jàngal nit mu dem ba nga xam ne raw na la nga taxaw wax ko seede ko loolu nekkul lu dul luy wane sa teraanga yow moomu ma ne bari dañoo rëy waaw bii di ko damm naan moom sax dese naa ci wala di sulli ay moon moom bi muy jàng temps yooyu amul woon dara mais léegi loolu après léegi moo la raw dangaa war a sant yàlla bi mu ku ne lii jaar ci loxo nga sant yàlla mais nga bañ ko jalouser di ko mere ah xamuñu quoi <laughs> waadi moo nekk noonu Ali ibn al-Madini mooy Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ah Abul Hasan rahmatullah alayhi al-Basri mu ne qaala haddathana Sufyaan muy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali qaala Amr ah, mu ne Amr ibn Diinaar mooy ci moom la ko jël al-Makki mu ne sami'tu Sa'iid ibn Jubayr dégg na Sayyidinaa Sa'iid ibn Jubayr Abu Muhammad ah, gisoon na Sa'iid ibn Jubayr ibn Hishaam rahmatullahi alayhi mu ne sami'tu Ibn Abbaas sami'tu an-nabi mu ne qaala mu ne sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innakum mulaaqullah hufaatan uraatan musaatan ghurra qaala Sufyaan Sufyaan ibn Uyayna li doon hadiis wa pare ne haaza mimmaa na'uddu anna ibn Abbaas sami'ahu min an-nabi ndax Seydina Ibn Abbaas dane sami'tu an-nabi alhamdulillah sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul dégg naa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax kon loolu mu leer ne jëlewu ko ci Seydina Omar ko ci Seydina Ali jëlewu ko ci beneen Seydina Abu Hurayra wala keneen déedéet moo dégg Yonent bi sallallahu alayhi di wax. moo tax Seydina Sufyaan ibn Uyayna ne haaza hadith bii nag mimmaa na'uddu bokk na ci hadith yi ñuy compter ne anna Ibn Abbaas sami'ahu hadith yi nga xam ne moo ko dégg waaw ndax borom xam ne dañ naan ëpp lu mu soroo ko da koo ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam directement mais par intermédiaire comme ñu la ko waxee bii léegi lan moo tax ñuy wax loolu parce que ñoom dañoo soxla di di takk loolu parce que borom xam-xam yi en fait <laughs> dañoo wute mais ñaata xadis la yow Mawlana Ibn Abbas xoolal rek bur wan ne boo yaakaaree ne yow xadis yonent ma lay saat saam wallahi affaire como la yow xamoo <laughs> nga borom xam-xam yi rahmatullah ñooy soxla ba saxaaba diw non seulement ñu ne de tas xadis la solo waaye xadis ya mu solo ana yan la ci dégg ci yonent bi ay saasaam ak lan la ci déggul lan lañ koy xamee bil istiqra dañuy topp xadiis yi mu indi yëpp comme yii mu ne samiatu ñu ne eh bii yow da koo dégg leer na da koo dégg yeneen yi nga xam ko dégg directement bi ñu am ne qaama fii naa yonent bi ay saasaam dafa taxaw suñu biir mooy fële la gën a leer samiatu dama koo dégg waaw léegi. ñoom dañuy ittewoo lool nga xam ne saxaaba bi sax la dégg ci yonente way saa sa moo ko wax toog defoon ne naan waaye xadis yi gaa yi ko créé ñoom al yi nii la ñuy ñëwee ay ay ay at après yonente way saa sa naan ko wax yow yow yow yaa yaa ñàkk xam est ce que imaamul Buxaari daa taxaw dafa wax ay càllaleen ci diw laa ko jële ñu dana ko ci jëw ñu dana ba ci yonent way saasaam ñu gis càllale bi ñépp ñépp nekk ay ay ay àndlu ñu wóor waaw ñu mën a ni lii yonent ba lay saasaama ko wax léegi nag boo xamee loolu moo tax Seydina Sufyaan wax loolu waaw xam nga Mawlaana Ibnu Abbaas am na yoo xamante ne des fois moom ci boppam mooy wane da koy nettali ci hadiis yi waxe ko noo xam ne wax loo xam ne dañuy xam ne lii déggu ko yonent bi alayhi salaam dëgg-dëgg mooy comme bi muy wax ci wàllu waxtu julli ci su tàkkusaan bi julli après tàkkusaan waaw ak heure yi nga xam dañuy tere ku ci julli mu naan haddathani rijalun mardiyun ardaahum indi Umar mu ne lii may nettali de ñi ma mu ay góor yu ma gërëm ci saxaaba yi yonente mi alayhi salaatu salaam ñu bari ci ñoom laa jële lii ñu nettali ko jële ko ci yonente mi alayhi salaatu salaam mu ne nag ardohum indi ki ma ci gën a gërëm gën koo estimer gën koo teg fu ma tegul kenn ci ñoom ñoom ñëpp ñooñ ma ko nettali mooy Umar mooy Seydina Umar waaw daal di nettali loolu da ngay xam ne lii moom kon xam nañ ne hadith bi mu wax am na intermédiaire ci ay saxaaba doo Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw léegi nag <laughs> ah moo tax boroom xam-xam yi nag wuute waaw moo tax ñu jële ci Seydina Muhammad ibn Jaafar biñ la wax sànq wiñ gisoon ci càllale bi di Gundar kene hadith yi nga xam ne yonent Seydina Mawlana ibn Abbas da koo dégg directement ci yonent bi alayhi salaam dix la loolu benn wax la jàppal Seydina Muhammad ibn Jaafar Gundar nee na dix hadis la loolu jëlee nañ ko ci moom am beneen wax buñ jëlee ci Seydina Yahya ibn Ma'in ah naka noonu lañ ko jëlee ci Seydina Abu Dawud as-Sijizi muy abi as-Sijistani borom sunan bi mu ne neuf la ñoom ñaar ñu ne neuf la waaw ñu ne neuf hadis la ki ci gën a tuuti la li mu wax mooy Imaamul Ghazali rahimahullahu ta'ala ah. fil mustasfa téereem boobu te woon nag boo xam ñu bari ci ginnaaw dañoo ñëw ay boroom xam-xam sax yoo xam ne dañuy ñëw rek récupérer li wax mooy ndax boroom xam-xam <laughs> léeg-léeg <laughs> day copier boroom xam-xam ci ay waxam saa pour autant mu lëñ bët wax ci loolu day am taqlid googu day am dañu naan comme que waa ji boroom xam-xam bu plein la bu mag la bu kii la xam nañu ko bu waxee mbir mi mooy ne loolu ñu jàpp nangul ko loolu ba ñoom léegi bu ñuy waxati wala di bind sax naan lii la mooy li mu wax li kooku wax la ñuy jëlaat di ko wax wax yi da nga gis ñu bari di ko wax nga foog ne wax yi daa jóge ci ñu bari ndekete yoo déedéet kenn la jóge woon sëf nag boroom xam-xam yi léeg-léeg kenn day wax dara keneen ci jële ko ci moom kook ñu jële ko ci moom wax ji siiw nag imaamul Ghazali rahimahullah moo gën a tuuti li moom moom dana kat Mawlaana Ibnu Abbaas doo xadiis bi nga xam ne ci la fanaane woon kër yonent bi alayhi salaam néeg tantam Sayyidatu Maymuna bintul Haaris bi seeru yaayam ak yooyu yooyu moo bi muy wax naan euh, aaya feew suuratu Aali Imraan boobu la ko ci guddi bi moom ñépp a ne boobu moom non boobu moom amul kii moom inna fi xalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batila subhanaka faqina adhaban nar baniñ jeexe ak loolu lam fa doon di waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'i bihinna loolu moom moo ko déggal boppam loolu ñëpp ci d'accord imaamul Ghazali nag rahimahullahu taala wa radiya anhu dane kat xadiis kese la Mawlaana Ibn Abbaas déggee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi ci des yépp kon milliers xadiis yi mu nettali moom daa day mooy waxam mooy kat xadiis kese la yi ci des yépp par intermédiaire la ci saxaaba la ko jële beneen kon gis nga boo récapituler Muhammad ibn Jaafar de Gundar lan lañ jële ci moom dix xadiis kanta Yahya ibn Ma'in rahmatullahi ak sa imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi lan lañ wax neuf imaamul Ghazali ak ñu bari ñoo xam ne dañuy répété waat affaire bi ci ginnaawam mais waxam la woon mooy ñu far def ko seen wax mais mooy d'accord nañ ci lool kat la waaw waaye euh, al imam al hafiz ibn Hajar al Asqalani ci al Fath bi muy indi wax yi ah bi mu koy indi ci bunt bi nga xam ne moom la ñu wax la kitaabu riqaaq baabu kayfa al-hashr al imaam al-Haafiz ibn al-Asqalaani rahimahullah mu teg ci beneen wax mu ne am na lenn ci suñu sëriñ yi ñun yoo xam ne moom dane kenn koo xam ne dane Seydina Ibnu Abbaas li mu digle li mu dégg ci yonent bi alayhi salaam duuna al ishrin mooy ginnaa matul ma voilà matul ñaar fukki xadiis waaw ci ay wàll yoo xam ne yu wér nañ waaw imaamul xaafid rahimahullahu taala ahmad ibn ali al asqalaaniyu boroom bulughul maram ah ak téere yu am solo yi <laughs> rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne kantaa man moom yittewoo naa loolu dajale yooyu yëpp xadiis yi nga xam ne Mawlaana Ibn Abbaas dafay dafa leeral ne da koo dégg waaye fa zaada ala al arba'iina maa bayna saxiixin wa xasanin xaarijan an ad-da'iif wa zaa'idan aydan ala maa huwa fi hukmi as-samaa' as-samaa' ka xikaayatihi xuduura shay xuduura shay'in fu'ila bi hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu ne Kantaa man yittewoo naa ko man Ibn Hajar rahimahullah al-Hafiz ma compter ko bi ma ko dajalee ëpp na quarante ki diggante yoo xam ne yii wér nañ yenn xasan lañu yoo xam ne génn nañ ci ci yi nga xam ne génn nañ ci faible wér ak xasan rek am na quarante ëpp wa za'idan aydan ala ma huwa ak yoo xam ne yokku na ci yoo xam ne boo ko dégloo waxul ne sami'tu waaye ah ala ma huwa fi hukmi sama loo xam ne day am àttee lu mu dégg lu tax ka hikaayatihi comme exemple nettali gu mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma di nettali huduura shay'in fu'ila bi hadrati nabi sallallahu alayhi wa sallam mbir moo xam ne dañ koo def ah ci teewaay yonent bi saa saa mu koy nettali te ni mu koy nettalee moom da ngay gis ci biir wax ji ne moom dafaa nekkoon waaw comme bii nii bu mooy riwaay bi bi ñëw ci bulu wol kii nu mu tudd Riyaadu Saalihiin bi qaama fii naa rasulullah loolu moom day lenn lii da koo fekke woon mooy yu mel nii xam nga nit mën na ne non loolu wane wu ko parce que saxaaba yi léeg-léeg comme que benn lañu un corps lañ léeg-léeg ñu ne yeneen tubaab saa saam nee nañu même bu dee rek ki koy wax moom nekku fa woon mais yeneen i saxaab bokki saxaabaam ñoo ko nettali loolu wax na dëgg ndax yonent bay saa saa nekkalu fa woon ngir mbooloo moomu kese c'était ngir lii mu leen di wax nañ ko jottali ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi newul comme si wax ak ak ñoom ñépp moo léeg-léeg ñu ne xaaba fii naa wala yeneen may sax yooyu tekkiwul à vrai dire que mu nga fa woon loolu nit mën na ko am nañu ko wax mais loolu insha allahu bi ñu day wane ne mu nga fa woon comme fii tey fii nii yeneen riwaaye comme biñ gis léegi moo ñu wan ne sami'tu que ne moom da koo fekke woon moo tax Seydina Sufyan ibn Uyayna ne hada mimma na'uddu anna ibn Abbas sami'ahu min an-nabi lii de bokk na ci ñuy compte ne Seydina ibn Abbas radiyallahu anhuma da koo déggee ci Yonent mi alayhi salaam kon nag affaire baaboo ñii ne dix ñii ne neuf ñii ne quatre hadis imaamul Haafis ne man li ma ci gis ëpp na quarante ci wér entre wér ak xasan kanta ëpp na loolu sax ak yeneen yoo xam ne boo ci boolee yoo xam ne boo ko euh, day wone ci biti nii que ne moom da koo fekkoon comme muy nettali loo xam ne daa xewoon ci dundug yonent bi saa saa nel ni ni mu koy waxee nel ni ku fa ne woon waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> imaamul Ghazali kii nag euh, al-Hafiz Ibn Hajar al-Shafi'i <laughs> utal na euh, ngant imaamul Ghazali mu ne ka anna al-Ghazaliya iltabasa alayhi ma qaalu inna Abal Aliya sami'ahu min ibn Abbas radiyallahu anhuma wa qiila xamsa wa qiila arba'a mu ne nag suñu sëriñ bi di al imaam al Ghazali seen sëriñ la woon ndax imaam al Ghazali eh, ngënk la woon ci gis wax yow référence référence la ci ngiru Shafi'i yi ñoom ah rahmatullah alayhi mu ne dafa mel nag imaam bi suñu imaam bi mu muy imaamul Ghazali rahimahullah euh, daa am lu lënt ci moom mooy wax ji nga xamante ne nii moom la ñu wax ne dafa mel ni daa xaw a jaawale wax ji naan Abu Aliya imaam boobu imaam bu mag boobu taabi'i la woon taalibe la woon ci saxaaba yi waaye pas ci taabi'i yu mag Ah, nga xam ne dañ naan moom li mu dégg ci Mawlana Ibn Abbas ñii ne cinq hadith la déglu ci la dégg ci moom ñii ne quatre mu ne damay ragal ne imaam bi lii nii la jaawale que ne imaam Ibn Abbas moom ma saa saa mais pas que Abu moom moo dégg ci moom waaw. Euh, loolu euh, caw gi kii bu euh, utal ngant bu rafet la bu mën a nekk la waaw mu ngi noonu kon masala maa ngoog kon bii nii hadith bi daa bokk ci nga xam ne moom. daa leer ne Mawlana Ibn Abbas da koo dégg ci yonente bi alayhi salaam ndax nee na ci riwaaya bële sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul innakum mulaqu llahi hufatan uratan mushatan ghurla alhamdulillah kon fay insha allahu taala xam naa kon ni yem ni ah kon ñu ngi ci qaama fiina rasulullah